Hmm? radiyallahu ta'ala anhu Abu Mas'ud <coughs> kon lii nii eh, mooy lëkkaale bi kon saar la boo xam ne te nee na ci bële laa yaqrabannaka shaytaan waaw <laughs> waaw beneen am na weneen riwaay ñu ko ñeneen solo ibnu Durris laa yaqrabannaka minal jinni dakarun wala unsa saghirun wala kabir mu ne ko foofu non seulement du lay jege mukk xam nga saytaane moo gën a moo gën a joyal dugal na ñoom ñépp mu ne benn jinne boo xam bu góor wala bu jigéen bu ndaw wala bu ndaw bu bu mag wala bu ndaw wala bu mag ñoom ñépp ay fàq ñoom ñépp ay daw kon nag euh, mu ngi noonu quoi léegi <laughs> euh, mu des euh, yeneen i njàngat yu mën a am fii ginnaaw bi ñu gisee kon jagle bi aayatul kursi yu ginnaaw bi ñu xam ne mooy aaya bi gën a màgg mais protection la contre seytaane yi waaw lépp loo xam ne da koy teg bañ ñu luubal ko bañ iblis yi jege ko jàng ci aayatul kursi yi waaye wax naa la Seydina Muaz dafa tëj buntu bi soo ko iblis bi da doon jaar ci porof ndoll yi ci xalalul baax la doon jaar ngir dugg mais boo ci jàngee aayatul kursi yi seytaane yi duñ mën a dugg waaw mais boo ubbee bunt bi bàyyi ko noonu ci mbedd mi dëkk boo xam ne ñépp ay sàcc sàcc katu nit ñee ko naan tuŋaañ waaw da jël say matuwaay waaw da ngay jël say matuwaay waaw boo bëggee vérifier sa affaire ginnaaw bi nga jëlee say matuwaay jàng ci ayatul kursi yu day nekk loo xam ne protection la gaa yi ñuy wax ay tuuralam soow fii dëppal fii ba bu fi def dara loolu lépp ay shirk la lak anta muslim jullit nga am nga ayatul kursi yu jàpp boo amee loo ciy dolli dolli ci ci même saar boobu ñaari laaya yi nga xam ne amana rasulu ba nim jeex jeex boo ko doxalee sa affaire baax na boo ko fi bàyyee topp ma man yi manu tus sa pas-pas yàqu na te di am problème waaw ah, wal iyaadu billah kon mu ngi noonu quoi vérifier sa kër mooy na na na nga ko protection waaw moo tax yeneen saa salaam bi gisoon nañ bimu ne ku jàng ci kër ayatul kursi yu seytaane du fa jege guddi googu du la jege de non laa <laughs> taj'aluu buyuutakum maqaabir inna ash-shaytaana yanfiru min al-bayti alladhii tuqra'u fiihi suuratul baqara allah waxuma la suuratul baqara kese bu leen def seen kër yi ay bàmmeel seytaane day daw kër gi ñu def suuratul baqara waaye ci kursi yu boo ko jàngee seytaane danaan fees du fa jege yow gisoon nañ fi nit ki buy dugg këram fii de amuñu fi kër amuñu fi dëkk waaye amuñu luñ mën a lekk nañ seete yeneen kër nit ku sàggan waaye bu dee bi ngay dugg tuddoo turu yàlla nuyoo woo defoo dara tuddoo turu yàlla bismillah da yooyu defoo danaa ne eh day ñëw dugg xool eh gaa yi ñëw leen am nañ fuñ fanaan am nañ lu reer fii moom kenn tudd fi turu yàlla bu ñëwee sakaale yépp moo tax waa kër ga ci ay cauchemar rek la dëkk nelawee di gis ay ay bopp yu daggat ay ay ay ñu ñu fëkk seen biir yi ñu yuuxoo yekk ay yuuxoo ah, ah, ah, ci biir kër gi ñoo ko teg seen bopp voilà seytaane yi lañ dëkkal ñoo ñëw fanaan si boo mayul mbàjjam mi seytaanee nekk ci wetam di ko gën a nuggal bu fajar di jot sax ngir mu bañ a jóg waaw waaw ngir mu gën a neex ngir mu bañ a julli ji wal iyaazu billah waaw te yooyu yëpp ak càggan nekk ci téléphone yi rek da ngay dugg sa kër sax yaa di wax di wax di wax ba fàtte tudd tur yàlla après nekk ci sa yeneen wala sa xel mi yoroo téléphone yoroo dara waaye sa xel mi yaa ngi ko def la ñu doo ubbi dugg mel ni affaire sàggan yooyu iblis ne sërëx ànd ak yow te du dugg moom kese danaan gaa yi holu eh, oh, oh, oh, moo ñëw leen aywa non seulement am nañ mabit am nañ isha asha lu ñu reer fii moom mën nañ fee reer waaw ñu ne teel li ci kër gi laa wax dem toog kon nag loolu lu am am solo la quoi nañ ciy bàyyi xel léegi <laughs> euh, euh, Iblis euh, leneen luñ ciy jàng dañ ciy xame ne li nga xamante ne ni mooy ab kàcckat man na wax dëgg bu dee Iblis mi nga xam ne mooy maamu kàcckat yi moom moo wax dëgg bien ah mooy. loolu laa la doon wax keroog ci xadiis bi bu la ne la buñ la kii wala boog fenkat la tekkiwul fenkat du ma wax dëgg voilà fenkat mooy bi ñuy wax ci affaire xadiis yi euh, Cheikh Mawlana Abdul Aziz euh, dabbar ibn Mas'ud ad-Dabbar al-Ashari al-Maghribi radiyallahu ta'ala anhu li muy wax naan xadis boobu moom gis ni wér na te ñoom imaamul Buxaari yi ne gisuñ ne jàkk jokkaloo na bañ naan la li ñuy xool ak yooyu bokkul bi doon ci lañ doon waxi ci lañ doon waxi yi ci lañ doon wax yi voilà mooy nit mën ne mën na mais nekk kàcckat tekku lépp lu mu wax du mais comme que dañ koo xame jar moo ko expérience am biñ am ci moom mooy nar léegi dañ naan day màtteem du màtte daal biñ ci dugal suñu wax comme que nar lañ ko xame sawaay bu fi nettalee dara kenn du ko jàpp waaw parce que mën naa nekk mu nekk nar lan moo ñuy leer que ne du nar buñ amee leneen ci biir luy wane ne ku wóor wala leneen élément extérieur que moom lu ñuy wan ne ah li mu wax dëgg la ñu jàpp ci loolaa tax mais du moom waxam iblis yonent saa sallam nee na sadaqaka wa huwa kadhub waaw mooy ne wax na la dëgg waaye kat ci kat bu mag la waaye it am na lu ñuy jàng leneen lu ñuy jànge ci hadis bi mooy ndekete ku bon mën na jàngale lu baax waaw ku bon ku bon a bon a bon bon daa am bon a bon bon a bon a bon et yooyu yëpp mooy kooku mën na jàngale loo xam ne baax na xam nga iblis bi li mu jàngale seytaane bi li mu jàngale dëgg la wala lu dëgg dëgg la mais na lañ xam ne dëgg la yoneen saa salaam moo ne lii la waaye moo tax yow manoo nag yow amoo benn ci yooyu ñëw naan walla waa ji nee na ma lii man nag affaire bi li ko waxee yaakaar naa non ñooñ ay mythomane lañ dañoo mën a kacc kacc ba yow gis nga boo boo noo man di mel seen wax boo leen gisee ñuy wax da nga manoo imaginer waa ji waxul dëgg quoi dañ naan non ndekete yoo kacc kat international la dañ koo ay tellement dañoo mën a fet dañoo tap boo jàppee non moom kay ni ma gis ak sérieux gi mu ànd la woon moom nax bu yàgg déedéet kon loolu kenn du ci xame loolu dañoo xam ne lii dëgg la parce que nen saa salaam moo ne wax na dëgg kadabaka sadaqaka waaye wa huwa kadub waaw waaw léegi nag am na zaaka shaytaan am na bële ci imaam Seydina Muhammad mu ne man man maay shaytaane hein Eh, kon loolu noonu eh, mooy te tamit imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na eh, aydan li Ubay ibn Ka'b inda an-Nasa'i mu ne lu mel nii tamit mais pas nettali bu mel nii en tout cas loo xam ne saytaane amoon na <laughs> Seyna Ubay ibn Ka'b mi gisoon bee wees ak Abu Ayyub al-Ansari Seyna Ubay ca an-Nasa'i Seyna Ayyub al Ansari ca at-Tirmidhi ah, ak Abu Usayd al Ansari radiyallahu anhu ca at-Tabarani ak Zayd ibn Thabit nettali yoo xamante ne nii sauf que niruwul ak nettali Seyna Abu Hurayra bi ak Seyna Muaz bi waaw léegi eh, bon <laughs> Seyna Ubay dana daa yoroon ay njaq yoo xam ne da ci doon def tàndar ma quoi waaru jaar ay jaar yi def dañ ciy def ndox waaru euh, récipient yoo xam ne ci kii lay nekk léeg-léeg day nekk ci euh, bu dee ñiy def ban def ko ci ban léeg-léeg yu mel daal ma yoroon ñaar yoo xam ne dama ci doon def tàndarma saa mu ñëwee fekk mu wàññeeku waaye ma ne ma jekki rek gis benn waay benn daaba quoi benn bet jeune ab xale quoi boo xam ne war na ànd war na toll fu muy gisee fu muy majeur ma ne ko mais yow ak jinni ab di si ma ne ko yow jinne nga wala nit nga yow nga mu ne ma man jinne laa de <laughs> mu ne ko mu ne ko parce que euh, bon ñun mu wax ko daal ne ko daa ñëwoon di laal ci affaire yi la bëggoon ah mu ne ko mais yow mu waxtaan ak moom mu ne ko lan moo ñuy musal ci yéen mu ne ko aayatul kursi boo ko jàngee moom ñun saytaana yi dañuy daw mu dem wax ko leen saa salaam mu ne sadaqal xabiis mu ne ko ku yées ku bon ki wax na dëgg <laughs> voilà kon bon yooyu taxuñoo jóg côté yooyu kon le fait que kon da gis ne euh, saytaane la léegi nag est mooy saytaane bu mag bi wala déet loolu am na ñenn ñi ne si moom la iblis la. am ñu ne non benn iblis la ci iblis yi rek iblis yi dañoo bari abaali tey mooy ñu féeteerlu ñu taalibe iblis yi kenn la ci ñoom <laughs> waaw <laughs> waaw kon allahu akbar sadaqaka wa huwa kadhib gis nga formule bu nice boobu waaw sadaqaka wa huwa kadhib mooy ñaari formule yooyu nga xam ne mooy wax na dëgg waaye naraa ko <laughs> ko mooy dëgg gii mu wax du tagg di moom de mukk loolu du du du day danam du li nga xam ne mooy cosaanam de déedéet waaw kon nag kon euh, ji euh, léegi bokk na kon li nga xam ne ci lañ ciy jànge leneen mooy këne ñii nii saxaaba yi jàpp nañ saytaane xam nga yonent bi alayhi salaam jàppoon na saytaane bi mu ko doon euh, tiimali flambeau bi muy julli bu xoj ko ba ba ba ba ba daj làmmeñ xoj iblis sawaay ba euh, làmmeñu iblis bi daal di laal loxoom bi ba mu sedd guy mu ne ko nag da yow nee na ma fàttaleku lu Seydina Sulaymaan waxoon alayhi salaatu wa salaam ne borom bi maa ngi lay ñaan nguur goo xam ne yellul ci keneen koo xam ne ku dul maa nee na loolu laa fàttale ko bàyyi ko sinon doon naa ko yeew ci bin ci ci mbeddu yi xale yi di foog ñoom waaw mooy loolu man loolu nga xam ne mu'jiza yonent bi alayhi salaatu wa day nekk karaamatul wali xamoon saabay kenn du leen wax waliyu mooy lu yàllay terale ak waliyu parce que ñoo féete ka waliyu yi mooy loolu nga xam yeneen saa saam daloon na ko ak iblis moom sa saxaabaam yi dal na ko mooy ñu ne taral daal di jàpp ki nga xam ne mooy iblis mu yiis mi e, ne ko taral la voilà kon taral bi dañ ciy jànge ne iblis day lekk seytaane day lekk ah moo tax ay Seydina Muaz nee na waa ji daa ñëw wayow yaltaqimuhu di di di di di di di di di di wayow di sex di xamp di di kii du xamp sax di way mooy jël ci gi di gaaw waaw way di tëb rek ci gémmiñ gi moo lañ ci xame ne dañ koy lekk ah te xame xam ne mooy ma daal léeg-léeg nga gis ku kàccoore mu wax dëgg waaw <laughs> damay fàttali benn suñu benn waaye wax na xas <laughs> jàmbaare sax fekk may nettal benn waay boo xam ne moom yàq kese la fi newee même bu dee day woote ne sëriñ la parce que maamam wala yàq kese lay def waaye mooy ñu ci ñun wolof yi quoi après bon mu wax benn wax boo xam ne dafa ne waa ji nee na lii la wax ma ne ko ah. waa ji de du faral di wax wax yu jaar yoon waaye waxam ji moom jaar na yoon moom mu ne moom est xam nga ne affaire bii nii waxoon naa la ko bu yàgg yàgg yàgg ma ne ko man fàttaliku ma ko sax bu ne moom même chose nga ma waxoon <laughs> mooy eh, quoi waaw du du yàgg du faral wax dëgg waaye waxam ji moom moom tey moom dëgg la. <laughs> waaw mooy xikma léeg-léeg nga jële ko ci faajir waaw moo tax xadiis beneen saasam doon wax naan dinañ dimbalee diine bi rajulil faajir yi diine ji léeg-léeg borom bi dina jaare dimbali diine l'islam jaare ko ci nit ku kàccoore bu ko defee nit ñi jariñu moom nag mooy lakk comme sondeel lay mel xam nga sondeel wal iyaadu billaah yal nañu yàlla musal ci nit koy sondeel <laughs> xam ngeen sondeel <laughs> bougie la bougie la bougie moom day lakk boppam ba jeex di leeral nit ñi nit ñee ci leerloo mais moom mu ngi lakk mu ngi consommer di jeexal boppam kooku mooy saytaane nit ku bon mooy man léeg-léeg lu baax mën naa jóge ci moom nit ñi jël ko di ko jariñoo kantaa moom moom moom da ciy alcool wal iyaazu billah wóp pop pop pop pop gis nga iblis bi xamle na ayatul kursi yoog amana rasul te pourtant alku na <laughs> waaw waaw mu ngi noonu te nit mën naa xam lu baax te du ko jëfe Abdullah comme l'imam al-Hafiz wax qad ya'lamu shay'an wa la ya'malu bi nit ki léeg xam dara lu baax te du ko jëfe waaw te tamit yéeféer bi mën na wax dëgg ci yenn yi waaw te du tee nag le fait mu wax dëgg teewul du tax ñu ne léegi nag waa ji aji dëgg la wala jullit la déedéet waaye wala <laughs> waaw waaw waaw kon nag mu ngi noonu quoi loolu la quoi léegi nag euh, mu des euh, mooy gis ngeen ni kon euh, fi jinne muy seytaane seytaane day mën a jël ay forme tamit day mën a am ay forme léeg-léeg ci ngelaw li la ñuy nekk léeg-léeg mu jël forme jàng léeg-léeg mu for gis nga kii Seydina Muaz nee na seytaane bi man dama ko gisee muy ñëw am ñay la ab éléphant la fu buy jege si mu ñëw ba ci bunt bi xam nga éléphant xajul ci bunt boo xam ne daa am ay grillage <laughs> mais mu saakuweek mu soppeeku sawaay ba jàll duggu ci beneen forme <laughs> ma ne koy i te yenn yi day yor forme nit Seydina Abu Hurayra ki mu doon gis forme nit la ab nit boo xam ne bon ku ñeewantu ab paa di jaay ne eh, mooy loolu lépp Iblis day mën a jël forme yooyu waaw day mën a jël forme yooyu euh, nga xam ne ab ab ab nit wala kenn euh, te gisoon nañ ci Suraaqa bi nga xam ne ci euh, yawmu Badrin xare Badar Iblis mu mag mi daa jëloon forme Suraaqa bi mu àndeek alxaaris magu Abu Jahlin bi ñuy dox ci teere ci xoolu xare bi mu gis ñoom Seydina Jibril rek daal di daw bu ko alxaaris di ko téye rek mu këdd ko kay. <laughs> way man inni ara ma taraw na ngeen naan la loolu lépp dañ ciy xame ne kon saytaane dina yor forme li nga xam ne day jël ay forme gis nañ fii forme ñay bu Seydina Muaz bi day jël forme nit waaw waaw <laughs> te tamit euh, waxoon nañ la ko sànq seytaane day lekk te tamit dañuy lekk ci lekk li nit ñuy lekk waaw dañ ci lekku nit ñi mën nañ ci lekk waaw léegi <laughs> dañuy ñëw yor forme nit <laughs> <laughs> waaw te tamit dañ ciy xam ne dañuy wax saytaane day wax arab waaw day wax làkk yi ñuy wax waaw làkk yëpp saytaane boo xam ne anglais lay wax kii norvégien lay wax kii euh, saytaane bépp làkk bu nit di wax da koo mën a wax moo tax ñoom Seydina Mu'adh ñii lan lañ doon wax moom arab la doon wax ak ah la ñuy wax <laughs> waaw <laughs> waaw te tamit dañ bu mag la boo xam ne gis nga boo vérifiéwul say affaire danaan ko tungaañ dem toog waaw waaw gis nga euh, euh, euh, dafa ñëw di sàcc ci zakat yoo xam ne kat yoneen yow yoneen saa salaam moo ko dénkaa moo ko dénkaane ab saxaaba dañ ciy xam ne tamit leneen luñ ciy jànge mooy alalu nit ku baax man nañ koo sàcc waaw amul mooy yoneen saa salaam de sa kooku boo baax kooku de jarul buntam muy tëju waaw bu dee foo xam ne ay sàcc dafa nekk <laughs> waaw wala kooku wàllu ñu la kan moo dox bay dugg kër kër kër diw di fa sàcc moom <laughs> attention yow gaa yi ñëw ba ci kaaba ji di sàcc ah. <laughs> gaa yi ñëw ba ci kaaba ji di taxawaate ah ta ah, ta yoneen saa sax dafa amoon de tribu ñoom Adiy dañ leen a xame woon ci ay ay ay ay ay addu <laughs> moo tax keroog gisoon nañ fi xadiisam bi. nee na ba ma nee ci saa salaam am gaa yu ñëw benn waay ñëw di ko jàmbat ñàkk keneen ñëw di ko jàmbat agresseurs yi ni ñu baree quoi te jamono yonent saa salaam Medina la ne wax te Ali bokk na ci saxaaba yi mu jéegi saa salaam mooy ay at la huit la neuf la ñëw radiyallahu anhu pourtant waa daa gaa yi dañ doon jàmbat les agresseurs yi am ci dëkk bi quoi mooy ci gox yi pas biir Medina moo amoon ay agresseurs mais ci gox yi kuy génn di voyage yi fexe luñ yow songu jël say mbir wala ñoo ñoo waa waa waa tay moom ab moom moom bu dee ujaaj yi sax doonuñ ci woon kii dañuy lonk benn dañuy jël benn bant bu gudd boo xam ne moom lañuy teg bu am benn roccantal boo xam ne lu ñuy xëcc ci côté yoon bi nag bu ujaaj yi jàll ak yooyu seen bagage yi ñu daal di xëcc ñu yéegal xëcc mu wadd léegi nag waa ji bu tourner gis affaire bi wadd mu naa nga gis bant bi naan quoi sawaay mu naan oh asaabahu asaabahu asaa non ci sama yàtt wee ko laal rek moo tax mu wadd ndekete yoo da ko doon yootale boo ko gisul woon da ko yóbbu mooy sàcc daa amoon waaw <laughs> dafa amoon ah bu kenn yaakaar ne fii mu ne moom te dañuy xam ne ne kon mooy alalu ku baax mën nañ ko sàcc yoneen saa salaam de zakaat ji dëgg la moomu ko c'est ñu ñàkk ñi waaye moo ko dénkaane moom moom am surveillance bi moo tax te tamit dañ ciy jànge mais ñu koy iblis bi di ko sàcc waaw te rek laa salam tamit dañ ciy xam léeg-léeg ngir jàngal sa taalibe loo xam ne yow xam nga wax boo ko waxee affaire bi affaire bi rek law mais nga bàyyi ko ngir mu ngir ngir mu am expérience ngir jàngal ko ci kanam waaw parce que saa salam manoon na wax Seydina Abu Hurayra na ko noon Seydina Muaz premier guddi bi mu ne ko boo demee jàngal su aayatul kursi manoon na ko wax waa ji dootu fa ñëw mais à chaque fois mu bàyyi ba ñetti yoon ba waaye wax solo bu dóor kii kon lool tamit du tul naa rek jàngalekat bi daa war di réagir à chaud déedéet <laughs> wala joxe solution à chaud loolu ci technique u jàngale la mooy bàyyi taalibe mu jéem jéem jéemaat wala mu am expérience dundal dund yi la ba fee ba nga door koo wax ak mbir wala yu mel noonu wala borom bi def euh, euh, loolee am lu mu ko ci jàngal waaye am na leneen. luñ ciy jànge mooy ni Seydina Abu Hurayra Seydina Muaz joxe mooy nit bu dee dalaa jox ngànt goo xam ne jàpp nga ne dëgg la mën nga ko nangu ko waaw te pourtant yeneen saa salaam wax na leen ne seytaane la mais à la fin wax que le quoi Seydina Abu Hurayra ne ko est-ce que xam nga ki nga doon waxal ñetti guddi yëpp mooy seytaane la woon Seydina Muaz moom waa nee na waa ñetteel bi moo na ma in fa inni seytaan man maay seytaane suuf ko damaa am njaboot te ñun fii lañ dëkkoon sauf que bi seen waaj ñëwi ba léegi ñoo saa salaam ñu wàcce ci moom ñaari aaya yooyu moom aayatul kursi ak fee amana rasul ci la ñu dawe moo ñu dàq ba ñu dal nasiibi yii na waaw loolu ci dernier bi la ko wax mais mooy yeneen yi dañu jàppoon na rek benn waay la boo xam ne bu joxee bon loolu tamit nit loolu la mooy bu nit joxee ngànt boo xam ne jàpp nga ne bon ji gi mën nañ ko jàpp tamit nga jàppal ko ngànt gi rek waaw ba ni muy leer ak kàccam waaye kii bon ñaari yoon la joxe ngànt te yeneen saa sam ne woon na laa yul daxul mu'minu fi juhrin marratayn du ñu <laughs> jullit borom ngëm yàlla du ñu ko jiit du ko fett ñaari yoon ci benn kàmb kami wala benn yi <laughs> màttaate du ko <laughs> waaw mais loolu la quoi te tamit dañuy ciy jànge ne gis nga lekk gi nga xam ne waa ji biy lekk tuddul yàlla jinne yi dañ ciy dañ ciy profité seytaane yi comme loolu li yàggoon nañ ko fi gis ci buntu yooyel dellu waaw <laughs> waaye <laughs> waaw euh, imaamul xaafis rahimahullah mu ne dañ ciy jàng que ni sàcckat bi bu dee daa sàcc jamono joo xam ne jamonoy xiif la wala xiif a tax mu sàcc du ñu dagg loxoom ci saase parce que kii daa sàcc waaw <laughs> daa sàcc te neewuñ ko ayo Abu Hurayra neew kay yaa yow yow sàcc nga kay dañuy dagg sa loxo ma yóbbu la ci leen saa salaam walla mu ne wala ñu ne lim sàccoon en fait matul nisaab lu tuuti la woon moo tax matul sëy bi nga xam ne ci la ñuy dagge looloo tax eh, saxaaba bi baal koy jéggal que ça soit Seydina Abu Hurayra naka noonu Seydina Muaaz ñu xam loolu ñoom xam boroom xam-xam yu mag yi xam ne boo lii mu sàcc matul lool jarul ñu ko yóbbu kon ci Yonent saa salaam muy dagg loxo Iblis mu yiis mu <laughs> eh? waaye dañ ciy jàng moo gisaat Yonent saa salaam yoo xam ne. Euh, nee leen euh, waa ji dina ñëwaat tout le temps mu ne leen dina ñëwaat waaw li ko borom bi wuññil boo xam ne waa ji day ñëwaat te waa ji saytaane la moo xamal leen ko ah ci loolee <coughs> waaye it ah dañ ciy jànge ne possibilité dajale zakatul fitri ci hadith sayna Abu Hurayra bi ñetti fan avant waaw du ne rek man bon il faut euh, bu nee suba kese parce fii dana ñetti fan dañ koo dajale te dañ koo war a joxe. laata ñuy dem di julli ji kon le fait que moom mu ñetti guddi mu ngi nii di ko yone saasam dénk ko zakatul fitr sayna Abu Hurayra loolu day man ne man naa nekk te tamit dañ ciy wone possibilité charger ay nit yónne mooy jiit bi walla sëriñ bi wala kilifa bi am ñoo xam daneen délégué na la yow doxal lii defal lii yow yaay garde lii yow yaay dem fii yow yaay yëkkati ji bâche yi jëli jël bâche yow yaay delloo chaise yi voilà yow yow yaay rendi xar mi yow yaa koy séddale yow yaay jëndi mbuus yi yow yaay dem defi course yi yow yaay nangam yooyu dafa mën a nekk waaw waaw te tamit bu boobaa ki nga xam ne moom lañ chargé day mën a di soppaneku léeg-léeg bu gisee yenn yi parce que Seydina Abu Hurayra dañ koo chargé ne ko aywa demal xooli kii yoneen saa sam xolloo ko surveillé ko gardé ko li nga xam ne mooy zakat yu fitr yi bi bi bi iblis bi ñëwee jàpp ko neewul non bala maa décider dara damay dem ci yeneen saa salaam laaj koo pare non bu boobaa mooy ki ñu ki ñu ki ñu délégué tamit chargé comme mission léeg-léeg bu amee lu fa xew il n'est pas obligé tout le temps ne bala maa def dara il faut demaat ca kama waxoon ba mu leer dafa am yoo xam ne moom ay décision yoo xam ne da koy mën a jël comme fii bi ñu gisee waa ji di sàcc mu ne ko taral téye ko ne ko yow ah di may yóbbu ci li wat naa ci yàlla yow li ngay def waa ji jox koy ngànt bu boobaa it moom bu boobaa euh, man na solo appréciation est-ce da koy yóbbu wala est-ce day def lii wala du def loolu da ki am li nga xamante ne mooy euh, possibilité da koy mën a def euh, ki nga xam ne moom lañ wàkkir affaire boobee waaw <laughs> loolu yépp lu am am solo la bokk na leneen luñ ciy jànge mooy ne Euh, kon possibilité kon nit di gis jinne di gis saytaane waaw waaw ndax Seyna Muaz naka noonu Seyna Abu Hurayra naka noonu Seyna Ubay bi mu ne waaj mu gis waa ji dabba ab dabba ab bet boo xam ne yoraale forme yi nit quoi mu ne ko mais yow yow yow yow yow nit da wala jinne mu ne ko man di jinne laa saytaane <laughs> waaw kon mooy nit jinne Euh, nit mën naa gis jinne waaw mën naa gis ki nga xamante ne mooy saytaane nit mën na koo gis bu yoree yeneen forme parce que euh, ni mu mën a gise malaaka comme loolu leer na yàgg nañ ko gis noonu la mën a gise jinne waaw te léeg-léeg nga gis malaaka te doo ko xàmmee léeg-léeg nga gis jinne tamit yow doo xam ne waa ji jinne la ab jinne mën na ñëw wax ak yow ab saytaane waxtaan ak yow ba kii nga dem parce que bu doon loolu Seydina Abu Hurayra rek quand te ñooñu ëpp loolu jarul sax ñu koy wax bu dee côté baatin seen baatin saxaaba yi ñoo ginnaaw yonent saa sallam ñoo ci ëpp baatin te pourtant doxale naag waa ji ba loolu xamul ne saytaane la yonent saa sallam moo ne ko ndax xam nga ki nga doon waxal fan yi yëpp yow Abu Hurayra ah mu ne ko euh, la voilà waaw taala bu mundu salaatin ya xam nga ki nga doon kii ñetti xultu ne ko la loolu dañ ci xam ne taalibe buñ la laajee loo xamul neel xaw ma waaw léeg-léeg nag ñu laaj la loo xam ne xam nga ko wala jàpp nga ne xam nga ko nga ne allahu wa rasuluhu alam comme ni Seydina Ubay defoon bii weesu yeneen saa sam ne ndax yaa abal mundir yaa abal mundir bàyyi mundir ana ban ci aaya yi alquran yi nga mokkal ñoo gën a màng ñoo ne allahu wa rasuluhu alam yàlla ak yonentam dañoo gën a xam nee na yeneen saa sam baamuwaat ma ko ah allahu laa ilaha illa huwa nee na mu dóor ma dën na man li yë li ya abal munziri kon loolu tamit mooy yooyu yëpp day mën a nekk waaye boo xamul neel xaw ma surtout waaw saaba yi nag dañ leen a yare woon bu ñu xamee sax dañ naan allahu wa rasulu alam kon mam leen ne bés bii mooy ban bés ah ci hadis Nufay ibn al Abu Bakra keroog ca ajja ah, Eh, alaysa yawmul nahri ndax du bésu loj beeg yooyu ñoom dañ ne woon yàlla ak yeneen taaba xam te quand xam nañ ne bisu tabaski la quand même ah tabaski ñoom xam nañ ko quoi léeru leen mais mais bañ jàpp ne sax dina ko tudde beneen bés eh, après ñu ne eh, ndax du lii ñu ne waaw kon loolu lu hama ham solo la <laughs> waaw te loolu dañ ci xam ne comme que nit ñi mën nañoo gis jinne yi suñu borom bi na innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum kene jinne yi seytaane yi seytaane ak taalibeem yi euh, sa tribu dañ leen di gis ah foo xam ne du ngeen leen di gis loolu mooy bu dee daa nekk ci li ko yàlla binde en général duñ ko gis waaye ah, ak ah, mais dañuy soppale ko te boobaam li nga leen di gis waaw mais loolu sax même saytaane ci boppam gis ko ak ni mel ni ko yàlla bindee ci boppam loolu yàlla am na ñu ko man ñu ko may mais du ñëpp du ku nekk ay taxaw naan man euh, moo tax kii ne woon ban borom xam-xama doon wax euh, parce que dafa am ci nitu yàlla yi ñoo xam ne yàlla da leen di xamal iblis ba ñoom ni ñu xamee iblis iblis ci boppam xamewu ko boppam xam nga ne kon kooku est ce mooy xamul ni forme bi ñu ko yàlla mooy loolu lépp da koy xam mooy d'une façon générale général nit du gis jinne du ñu gis saytaane yi mais yàlla mën na dindi barrière boobu ab barrière kese la ak kiiraay kese la boo xam ne yàlla fu mu soob teggil la ko mu teggil la ko ci nit ñu baax ñi waaye tamit saytaane yi saytaane yi ci boppam yu nit ñi dañuy gis seen collaborateur saytaane jinne yi léeg-léeg dañ leen di gis waaw te loolu rek wanewul xar baax ah, voilà moo tax maaman yi mënul tus yëpp dañuy am collaborateur yu jinne moo taxoon man la keroog foo gise maaman buy taxawaalu am jëbarkat buy taxawaalu na la leer ne mu ngi ànd ak jinne gis na ko wala gisoo ko xam na ko wala xamoo ko mooy mu ngi ànd ak jinne waaw loolu moom c'est sûr seytaane yi la àndal waaw ndax ñoom xol bu tilim takk de lëndëm la ut te ñooñu ñoo gën a lëndëm la xol maaman yi nga xam ne jabarkat yi nga xam ne mënuñu tos naan la ci alquran la ñuy liggéey wal iyaazu billah kullu hada kadib loolu lépp ay naar la kon euh, kon nag ci kaw noonu mën nañu yem nii ah, <laughs> ah waaw leen nañu yem nii waaw te dañuy gis ne xadis bii du Seyna Abu Hurayra da cee wéete kon Seyna Muaz dal na ko Seyna Ubay dal na ko yeneen saxaaba yi imaam al hadis ibnu Hajar rahmatullah alayhi daal di tudd ne ñoom itam lu mel nii daloon na mais Seyna Muaz ñoo moom moom ñoom ñoo niroo côté bii nii voilà gis nga tamit <laughs> allahu akbar waaw allahu akbar waaw forme ñay na seytaane ndeke rey ji lay forme yu bari quoi kon nag ñu yem ni insha allahu taala ba jotaay bii di ñëw ñu gis hadith mille vingt et un muy hadithu Seydina Abu Darda Uwaymir léegi nag mu ñuy wax beneen saar léegi fa yeneen aaya aaya ah mooy pare nañ ci aayatul kursi yu ak euh, fin wu aayaay euh, baqara bi amana rasul léegi nag mu ñëwaat yeneen ba léegi mooy ah, ah, euh, avant dernier la ñuy gis bii di ñëw